mu fexe boobu ko jëfee te yàlla tax wala dee ci góondi nga nga nga nga njuuy ko foofu boo ñëwee ba léegi mu war a jeex transmettre nu mu la bu nekk lu mu la fa mën a yàqal rek wala yàq wàññi fa sag yool da koy def waaw dugal sa bopp bi ay préjugés non léegi nag sa waay gis nga sa mbokk yi moom boo leen ko waxee dañ la fiy jànneeg waaw yooyu yow demal feneen bu ko defee yow nga xañ ñooñu préjugé boobu nga am sa bopp tax nga xañ leen loolee déedéet moo tax da ngay tàmbale yi sa mbokk yi moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nag suñu boroom ne ko kon kuppal sa njaboot sa famille bi nga xam ne al alhamdulillah ñoo la gën a aqrab aqrab waaw af'alu tafdil sighatu tafdil al aqrabi ñi nga xam ne ci ñoom ñoo la gën a jege waaw ñoo la gën a jege waaw kon mu tàmbali ba ne looy ndax waa Quraysh ñoom ñëpp ay mbokk lañ commencé ci Kaab ibn Luway waaw wax leen loo xam ne liñ doon wax ci jataay bee wees njàngaleen diine kenn mënu ci génne safara ak aljana waaw doo gis nit ñi de di mooy yàlla guddeeg bëccëg nga naan nañ leen bàyyi noonu non bu leen kenn wax safara waa ah, non seega sawara non yow dañu naan la soit là bas waaw soit là bas <laughs> waaw loolu demal nga toog parce que yow xamoo li ngay wax waaw te nag fell nga jàngaleem yonent bi alayhi salaam te uy ka ko fell ha uy ki fell loolee waaw kon nag anqidhu mooy nit ñi il faut nga leen wax safara gaa yi nga am nañuy dekkoon def loo xam ne yàllaa ne ku def lii safara nga jëm loolu manoo toog sa mooy mel rek yow sa mbokk moo xam ne wala xale la liir la yaa ngi toog nii gis ko muy dem ci kàmbu ta fee ab taalu ab taal moo fa nekk safara suy boy nga xam ne kii liir la xamul lan la moom li ko ci attiré comme que lëndëm na mooy leeraay bi mu jëm ca nan ngay def ay toog naan non garaawul quoi di da gaaw gis nga ni ngi dawe bu dee euh, du koo bañ <laughs> parce que léegi nitu léegi daa bari ñu bon quoi wal iyaazu billah am na ñoo xamante ne nii buñ ñu gisoon mbokk bu ñu bokkal muy dee sax pare nañu cynisme goo xam ne bàyyi ko mu rapaajoo dee après nag ñoom ñu dund quoi <laughs> waxuma façon yooyu waaw imagine sa doom di nga sa bopp nga xam ne yow fii mu ne sëy nga ñaata quinze ans amoon doom <laughs> borom bi may la benn doom mu nekk liir waaw waxuma la sax nga toog waaye ngay julli rek gis ko muy dem ci loo xam ne taal la boo xam ne leer na ci duggee moom faatu na nga koy popp nekk pupp nekk lu nekk puppone lu nekk nga dugg ci di ko jëndal lu ne yow daanaka gëmiwoo ko nga gis ko muy nar a dugg ci taal nooy def loolu xam nga l'islam bi boppam da lay may ne la dawal nga sauver ko bu ne ah man sama julli non dawal nga sauver ko waaw gis nga noonu ngay def daw gis nga nag sa mbokk mu man di doon mu nekk ci loo xam ne leer na ne lii moom suñu borooma ne ku ku deewe nii sa war a nga jëm ni ngay xëre ngir génne leen mooy ni ngay xëri ngir sa doom joojee sa liir boobee nga doon dugg ci taal bi moo tax doo toog moo tax yeneen tubaab yi sa am def loolu ci ne leen anqidu anfusakum min an-nar waaw mooy qu rek qu anfusakum <laughs> eh, fegal leen sauver leen seen bakkan yi seen bopp min an-nar commencé di wax loolu yaa bani Hashim bani Abdul Muttalib fële mu ne bani Abdul Shams ainsi de suite ñoo ñëpp di dem waaw waaw di wàcc yéen waa banu Hashim waa banu Abdul Muttalib xam nga Abdu Shams mooy maamu ñoom euh, Abu Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya Umayya wax nañ ne sànq ibn Abdu Shams ibn Abdi Manaf Abdi Manaf moo jur Haasib moo jur Abdu Shams ñoom ñëpp Qusay waaw mu ñëw ba ne yaa Fatimatu am na ci yenn riwaay yaa Safiyatu wala yaa Safiyata boobu it boo ci wax baax mooy bàjjanam bint Abdul Muttalib di bàyyi di yaay Zubayr di yaay euh, Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam nekkoon soxnaay euh, ki nga xam ne euh, mooy Awwam ah mooy Safiya boobu mooy yaay az-Zubayr ibn al-Awwam ah am na ci yenn riwaay dana yow Safiya wa yaa Safiyatu ammata rasulillah laa ughni anki min allahi shay'an wa yaa Fatimatu bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam salini ma shi'ti min mali la ughni anki anki min Allah shay'a comme ni mu ñëwee ci bu imaamul Buxaari bi wax nañ la solo na ko <laughs> voilà mu ne kon ndax fee na ne eh, eh, bu imaamul Buxaari bi waxoon nañ lañ ñëw da ne bon duñ ci wax kitaabul wasaaya baabu hal yadxulu nisaa'u wal waladu fil aqaarib haddathanaa Abul Yamaan duñu wax mooy kan al-Hakam wala Jabir ibn Nafi qala akhbarana Shu'ayb wala ñu wax ko Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi Abu Hamza az-Zuhri mooy ngi ñu xam Abu Bakr rahmatullahi alayhi az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi sangu taabi'i wa abu salama ibn abdirrahman abu salama doomu abdirrahman ibn awf abu salama rahimahullah wa radiyallahu an abihi an anna aba hurayrata radiyallahu anhu qaama qaala qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiina anzala allahu azza wa jalla wa anzir ashiratak al-aqrabin qaala ya ma'shara qurayshin aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum min allahi shay'an ya bani abdi manafin la ugni ankum min allahi shay'a ya abbasu ibna abdilmutalibi la ugni anka min allahi shay'a wa ya safiyatu ammati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ugni anki min allahi shay'a wa ya fatimatu bint muhammadin sallallahu alayhi wa sallam salini ma shiti min mali la uni anki min allahi shay'a fekk xam nga loo imaamul Buxaari imaam eh, Muslim eh, imaam an-Nawawi xam nga loo andiwul lii parce que en fait xam nga lan la soxla woon xam nga <laughs> mooy <laughs> voilà <laughs> borom baa may door a wan lu tax imaamul Nawawi neewul xadiis muttafaqun alayhi te indiwul waxul ne imaamul Buxaari solo xam nga lu tax parce que riwaay imaamul Buxaari yépp amul benn boo xam ne indi na ci bi mu wax ne comme ci imaamu Muslim ne ghayra anna lakum rahiman loolu ci <laughs> la soxla ñun ñu ngi ci buntu bi nga xam ne 40 garab numéro 40 baabu birril waalidayni buntu baaxe jëma ci say ñaari waajur wax silatul alham ak di jokk mooy xadiis bee riwaay imaamul Buxaari yi yim ci Abu Hurayra amul lii amul ghayra anna lakum rahiman sa bi balaliha voilà loolu nag moo tax <laughs> Allah <laughs> naa doon saan naan amaana Euh, bon manoon na wax muttafaqun alayhi euh, waaw ci yenn yi waaye lii moo tax waxu ko te tamit mooy ñëwul ci riwaaya imaamul Buxaari yi Allah <laughs> mooy côté gi muy wax ci wàllu mbokkoo amu ci waaw daana yow dafa woo waa Quraysh ne yaa Quraysh wala kàddu gu mel noonu riwaaya imaamul Buxaari mi jàng sànk jënd seen bopp mooy rek kulale mooy muccal leen seen bopp ndax la ngay muccale sa bopp mooy jaamu yàlla la gëm yàlla la wóolu yàlla la topp yàlla nekk ci ndigalu yàlla tey sori li nga xam ne mooy ay tereem manaluma leen laa ughni ankum minallahi shay'a fa yàlla manaluma leen dara yéen waa bani abdi manaf manaluma leen dara yéen yow al abbas di doomi abdul muttalib di sama maam manaluma la dara yow <laughs> yow safiya di sama comme al abbas mooy bàjjanam ke abbas bàyyi tëxam bàyyi tëx bàjjan <laughs> ah, nawul yàlla li manaluma yàlla dara yow Fatima doomi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mënalu ma la dara laaj ma ci sama alal lu la neex waaye nag fa yàlla moom mënalu ma la dara <laughs> léegi lii mooy euh, léegi nag sauf que fii lëkkaale bi am ak suñu bunt bi te tax al imaam indi bii indi ko fii ne riwaa imaam rawaahu Muslim mooy lim ne ghayra anni mënalu ma leen dara dafa yàlla waaye nag sauf que am ngeen rahiman sa abulluha bi balaliha dinaa ko jokk ak na ma koy jokke na ma ko borom bi dikke digale waaw dinaa ko seral lool ci jokk ko waaw jokk gee koy sedd mooy seral li nga xam ne mooy ak mbokkoo léegi euh, wax ji mooy mais yonent bi saa saa nee na manalu leen dara waaw mooy manalu leen dara ci loo xam ne yàlla nam mu ko woon sinon moom ci boppam da di rammu mooy rammu xeetam kan mooy ash-Shafi moom la mooy ki nga xam ne mooy rammu nit ñi bés bi nga xam ne budul woon moom moom la yàlla def ne budul woon moom yàlla du rammu kenn gisoon nañ ko ci rammu bu mag gi ash-shafa'atul uzma ah nit ñi di dem Seyna Adam Seyna Nuh Seyna Ibrahim Seyna Musa Seyna Isa ba ñëw ci moom ku nekk ci ñoom alayhimu salaatu wassalaam naan lii lu pour man bañ tegtal leen Seydina Isa dem leen ci Ahmad dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy gis ne kon moom moomee di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na loo xamante ne nii manal na ko nit ñi ci côté boobu mooy ràmm na leen ndax bu dul moom yàlla du àtt nit ñi waaye mooy lu loo xamante ne soobul yàlla ndax ràmm googu yëpp man zal ladhi yashfa'u 'indahu illaa bi'izni suñu borom nee mooy ràmm fa moom lu dul ci ndigalam mooy ñii mu tudd nii ñii mu tudd nii yonent bi alayhi salaatu salaam lépp lu yàlla waaw loolu tawxiid point tawxiid yu rëy la leen wax nammal jaam wala bëggal ko jaam ci lu neex wala lu naqari du jaam moo ci man dara jaam ni moom manalu ci dara leen nag man na ko mooy ñaan boroomam ngir mu teggil jaam sàngam metti bi ko dal te yonent bi alayhi salaam kenn mooy ki nga xam ne mooy bunt bi waaw mooy bunt bi nga xam ne moom la yàlla ubbi ngir loolee waaw waaw te ñii nii am nañ gëneel après ndax ñu bari ci ñoom dañoo dugg ci lislaam ndax jamono yooyu da leen doon wax ngir xupp leen tiital leen ndax ñu ngi waaj dugg ci safara waaw wa kuntum ala shafa jurufin ah yéen nekkoon ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha waaw yéen da ngeen a nekkoon ci peggu safara borom bi daal di leen ciy gindi jaara ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen yónnee waaw. Eh, ginnaaw gi ñu bari ci ñoom dañoo tuub nekk ay jullit ah te ci topp giñ ko topp ci leen borom bi jaare dugal leen àjjana te tamit. non seulement shafaa gu mag goog mais ramb gi muy ramb ñi ko gën a jege ak ñi nga xamante ne ci way ci xeet wi ginoon koo topp waaw ginoon koo topp waaw kon nag mu ngi noonule nga xamante ne nii Abu ci boppam yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu dul woon moom mi nga xam ne gëmu ko woon yonent bi alayhi salaatu ko Seydina Abbaas laajee mais aw yooyu lan nga jariñ Abu Taalib moom dalu doon défendre lool de mu ne ko yonent bi saa saam ne ko moom de ala baxbaaxin min naar Abu Taalib moom ngay laaj daa nekk ci ay teppi teppi safara yoo xamante ne nii fa la nekk burul woon man hein day nekk fa gën a sori waaw da doon nekk fa dina sori waaye moom ay dàll lañ koy solal yoo xamante ne nii ci ci ci ci ci nu mu tudd yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu sawara moom lañ koy solal waaw nga xamante ne day laal kii kaaba mooy dox dox nga xamante ne foofu lay nekk waaw walawlaa ana la kaana fi darakil asfali min an naar noonu la ko wax hadis bi al imam al buxaari imam muslim solo na ko al abbas ibn abdul muttalib moo ne maa aghnayta an ammika rete eh, bay sa sam loo jariñ sa bàytix bi fa innahu kaana yahuutuka wa yaghdabu lak mais da la doon protéger doon la jañal fitna qurayshi da doon mer ngir yow mu ne ko mu ngi ci dox dox de ci safara muy ndox moo xam ne mu tuuti la boo xam ne day jege kamb yi kamb mooy nan lañ koy waxee kamb mooy déjjoor yi hein ilal kambay ni farsilu mooy boobu ñuy wax <laughs> voilà waaw mooy ci lay nekk wala beneen mu ne ay dàll ki gën a woyof safa euh, safara ay dàll lañ koy solal ci safara muy baxal yuur gi te jàpp na ne moom moo fa gën a metti la alors que moom mooy ki nga xamante ne ni mooy woyofal mbugal googe loolu lenn la ci tegu mooy eh, eh, Abu Talib mooy kii mooy woyofal bi waaw ndax hadisu Ibn Abbas na ko mu ne inna ahwana ahli nnaari adaban Abu Talib lahu na'laani yaghli minhuma dimaa'uhu voilà mu ne ki gën a woyof ca sawara mooy Abu Talib ñaari daal lay am yoo xamante ne nii day baxal li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy waaw waaw waaw moo tax imaamul Ahmad solo na ko tamit pour walla que ne lii bu foog ne yonent bay saa saam jariñu leen dara ak mooy lu yàlla dogaloon ne lii la lii la dogal na ko ci lu xam ne dootu soppeeku waa loolu manoon ma leen ci dara waaye am na ñoo xam ne seen non seulement da leen di rambu yëkkati leen daraja yu kawe ci biir àjjana am ñoo xam ne da leen di rambu tax du ñu dem sawara yu tuuti am ñoo xam ne dañuy nekk mais ñooñu ñëpp ay julli la ñuy mais ñi nga xam ne nag gëmuñu woon sax am na ci ñoo xamante ni dañ leen di woyofal mbugal mi comme Abu Talib mi ndax yonent bi alayhi salaam moo tax euh, riwaay boobu nekk si al imaam euh, al Bazzar hadis boobu euh, bu Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu jël ko Seyna Jaabir Seydina Jaabir ne qiila lin nabi dañoo wax yonent bi alayhi salaam nee na ko hal nafa'aka hal nafa'aka Abaa Taalib mais yonent bi alayhi salaam mais jariñ nga Abu Taalib ñoom xam nañ ne Abu Taalib gëmul woon te loolu mooy li dëgg. Kanta nettali boobu ñu naan euh, Seydina Abbaas dana yonent bi alayhi salaam dégg naa ko muy tudd mbir mi yonent bi alayhi salaam ne ko déggul dégguma ko man muy dégg kàddu yi nga ko wax moom mu ne ko dégguma ko loolu wérul xadiis boobu am ab rupture am koo xam ne kenn xamu ko loolu mënuñu koo méngale xadis bu wér péng nekk ci saxiixayni bu Seydina Sa'iid ibn Musayyib bi mu jëlee ci baayam mu ne bi Abu Taalib di génn àddina abu abu Jahl ak ak ak kii Abdallah ibn Umayya di seeru Sayyidi Sayyidina euh, Salama waaw ndax Salama mooy Hind bint Abi Umayya ñoo nekk. yonent bay saa saam ñëw naan ko Abu Taalib waxal genn kàddu goo xam ne moom laa lay tëñuwoo ci sama borom sama kanamu borom waaw Abu Ta Abu Abu Jahl ak Abdallah ibn Abi Umayya naan ko ah adama millati Abdul Muttalib naan ko ah Abu Taalib ah da ngay jënd leneen sa yoonu maam biiri Abu Abdul Muttalib bi nga bàyyi ko fi di dopp leneen ba noonu lu mu génne àddina waaw yonent bari saa saa ne ko du ma deñ du ma deñ bi mu génne àddina di la ñaanal di la ñaanal njéggal fekk terewul ma ko après nag ci la aaya yi wàcc loolu gisoon nañ ko voilà loolu mooy liy dëgg te xadiis yi yëpp loolu lay waxe voilà loolu nag mooy li nga xam ne mooy moo loolu moo am loolu lañ man a wax quant après leneen dugguñu ci loolu ñun li wér lañ mën a wax quant ay santiment kenn ëpp ñu sentiment ci Abu waaw Abu Talib li mu defal yonent bari saa saam ci di ko aar bari na ñoo xam ne nekk nañ jullit ba faatu masuñoo defal yonent way sa saabu meloon mais lan mooy différence bi parce que dafa gëm même bu dee deful lu toll noonu mais dafa gëm yàlla te mbir mi nag gëm yàlla la gëm yonent bay sa saam daaneel xërëm yi te moom loolu nangu loolu def waaw wéy problème def na lu rafet loolu ñëpp xam nañ ko tax loolu da koo moo tax sëy naa Jaabir ne dañu ne yonent bay sa saam hal nafa'ta Aba Talib ndax jëriñ nga Aba te Seydina Ali hadith bi nekk Nasa'i keroog bi nga xam ne Abu Talib ci la génn àddina dafa ñëw yonent bi saa saam ne ko inna ammaka ash-shaykh ad-dal waaw da ne eh, eh, da ñëw ne yonent bi saa saam sa bàyyi tex bi de ah, góor gi nga xam ne moo moo moo moo mooy yoon wu baax wi mooy sa yoon wii génn na àddina mu ne ko bul def dara bu ma ñëw voilà voilà loolu amut Seydina Ali da koo gën a xam li muy wax. <laughs> da nga koo gën a xam moom li muy wax yonent bay saa saa ak lii saxaaba yi nettali ñu nar ko fee bàyyi pour que walla ñun daal walla xam nga famille yonent bay saa saam après famille yonent bay saa saam yonent bay saa saam li wér la ñu a doxe waaw du ñu doxee yoo xam ne wérul di ko jënde loo xam ne mu ngi Sahih Imaamul Buxaari di ko jënde ak xadiis yu wér yi pour lan pour lan lu lu dee kon bu beneen leneen xewee ñu def noonu non non affaire bi ñun li wér lañ mën a doxee lu wérul dañ koy teg ne voilà kon nag Abu Seyna Jaabir nee na dañ ne yonent bi alayhi salaam wal hadiisu mu ngi ci musnad imaam Ahmad al imaam al Bazzaar soloo na ko tamit rahmatullah alayhi Abu Bakr mu ne Seyna Jaabir radiyallahu anhu mu ne dañ ne yonent bi alayhi salaam mais hal nafa'ta Abaa Taalib mais ndax jariñ nga dara Abu Taalib mu ne axrajtuhu min an-naar ilaa dahdaah minhaa maa ko génne ca biir safara waaw loolu mooy lan mooy jotu fexe naa def ba jotu faa moo tax mooy xadis bi mu wax sànk ne bu dul woon man euh, li mu wax Seydina al Abbaas alhamdulilah mu ne maa ko génne safara mu nekk ci tepp tepp safara waaw loolu mooy li mu wax ne fa law wa lawlaa ana la kaana fi darki al asfali min an naar te bu dul man yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci fa gën a suufe ci safara lay nekk kon nag lii mooy li nga xam ne kon yonent bay sa sam jariñul kii wala déet si <laughs> jariñ na ko hatta Abu Lahab wallahi yonent bay sa sam jariñ na ko nga ne ma déet way ha moo way déet way ma ne law looloo am wallah Abu Lahab hadis bi même après ñenn ñi naan non loolu dafa am euh, ab kii ab dog dog ndax hadis bi ni mu demee la ndax kii da euh, bon problème bi mooy sama heure rajo na dama am benn bon nañ jàll après ma négocier fee parce que dama am euh, kii benn benn cours waaw mais bon waaye après insha allah man na jàll mooy aw euh, kii yee nu Euh, Abu Lahab Abu Lahab ah dafa mu génnee àddina dañ koo gis ah léegi ñu laaj ko mu ne moom dañ koy woyofalal mbugal mi ah ndax li nga xam ne kontaan nga mu kontaanoon ak libéré nga mu libéré woon Suwayba ma koy Suwayba Suwayba jaamu Abu Lahab la woon boo xamante ne nii keroog bi nga xamante ne nii ci la euh, ñëw yëgal Abu Lahab ne sa doomu mbokk bi sa mbokk sa sa bi muy Abu Abdallah mi génn àddina kat soxnaam sa di Amina am na doom Abu Lahab dafa kontaan ba libéré ko waaw dafa kontaan ba libéré ko loolu nag euh, que loolu noonu daa tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam kii boobu Abu Lahab Euh, euh, loolu ñu ko koy wàññil ak mbugalam jamono bés bu nekk bu bésu altine bu ñëwaatee bés ba nga xam ne euh, bés boobee te loolu al imaamu Zuhri moo ko wax voilà ñenn ñi nag ne bon loolu est-ce que na waaye loolu noonu mooy en tout cas loolu lépp day wane ne te Abu Lahab mel den na ko woyofal ndax mbég mu bégoon ay <laughs> fàttale gàmm gi weesu xam nga rek bu saa bu gàmmuy jot rek même affaire yi di di rengen yi di ñëwaat <laughs> même affaire yi di ñëwaat mooy waa mais attention <laughs> abu kii nu tudd euh, bu dee Abu Lahab moo am lii ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais ñun ñuy feete gàmm ndax béggum béggoon ci juddoom ñun ñuy feetu ak juddoom kon ñun ñun lan la am mais bon loolu taxuñu abu lahab mi nga xam ne ah, kaccoor gi mu am gi mu nekke ak li nga xamante ne nii mooy li ko dal ba alquran ne tabbat yadaa abi la ah abu lahabin abu lahabin wa tabba saway ah bu dee moom la moom la xéewal yii di daal ñu koy wàññil ak mbugalam ndax lan kontaan mbég gum dëggoon ci ki nga xamante ne nii hein mooy euh, juddug yonent bi alayhi salaam mais hein kon nag kon nag ñun saa yi xanaa kon nag ñun ñu koy kii kon nag loolu mais loolu taxu ñoo jóg <laughs> waaw loolu taxu jóg kon loolu daal euh, euh, mu ngi noonu léegi ñu jàll léegi kon loolu kon mooy am na lu mu leen jariñ yonent bi alayhi salaam ak ram moom day jariñ ñépp salih wa talih ki baax ak ku bon waaye mooy loolu du la tee lëgël lëgëy ngay am moo taxoon gisoon nañ hadis bi bi mu ne woon man lam yusri képp koo xam ne gaawala ko jëfam yu baax kii yiw ak ngërëmu yàlla ak nasabam ak fa mu bokk ak loolu du ko fa yóbbu voilà mooy am na loo leen a dimbale de mais nag mbir mi yéen tamit da di jëf waaw surtout gëm yàlla mooy yow ba boo deewee ci gëm yàlla ci ci mu ñàkk gëm yàlla loo jege jege yonent bi alayhi salaam gëmoo yàlla manulaa génne safara loolu c'est impossible moom moo ñu ko moo ne yëgal ne lan tadxulal jannata illa nafsun mu'mina yëg leen ne dugg ajjana loolu bakkan boo xam ne dafa gëm yàlla te yow comme que gëmoo yàlla da nga bokkaale deewee noonu yow moom yonent bi alayhi salaam lépp lu mu la mënal mooy lim defal ñaari baay taxam yi surtout Abu Talib waaw woyofal ko ne bu dul woon man mu nekk fa gën a suufe parce que lu tax fa gën a suufe parce que li mu gis ci yonent sallallahu alayhi wasallam wax naa la jullit dund na ba faatu te gisu yu bari mën nañoo bañ gis loolu ndax ni mu ko jegee woon ak li mu gis fa mu ko jëleeg loolu mooy gis ndawam lépp ak ba ko yàlla yónni li mu gis ci moom lépp teewul nanguwulu ko ndax yeneen considération ay mbir waa bu boobaa du ma fi nangoo lii sama gannaaw ah waa Quraysh nañ liñ may gise sama woy sama gannaaw waaw ba tax mu des ci loolu mooy boo faatoo noonu ci ñàkk gëm loola yonent way sa sa mën a defal mënulaa génne safara woyofal nag mën naa am comme Abu Taalib nii waaw Abu Lahab moom ni woyofal ko bés boobee nga xam ne mooy bés ba mu bëgg woon ndax juddug yonent bi alayhi salaam léegi kantaa yi nga xam ne ñooy bàkkaarkat yi am na ñoo xam ne yonent bi alayhi salaam nee na dañ may exposer xadiisu shafaa yi yi nga xam ne mooy yi ñuy koy ay jëfu nit ñi yu yu mu sant yàlla yi nga xam ne mooy safaan la mu ñaan yàlla jéggal te xam nga ne ñaanu yonent bi alayhi salaam lu yàlla nangu la waaye nag loolu lépp am na waaye moo ñu yëgal ne am na ñoo xam ne ay jullit lañ safara la ñuy dem dooru ñëw àjjana waaw kon nag yow boo bayee nekk naan man yonent bay saa saam daal man jullit laa c'est bon yëgal ne am na ñoo xam ne moom moo ñu xamal ne dinañ jaar safara malgré lii lii yëpp am waaw parce que ñoo def loo xam ne il faut ñu setti kenn jéggalu leen borom bi baalu leen jéggalu leen amul kenn kum boole ñu rammu leen bari mu ci dogalam bu jiitoo nam nam ma moom borom bi ne waa safara la jëm mooy il faut nga dem fa ba lakk ba set wecc ci bàkkaar yàlla defe dóor mu dóor laa génn biir safara wal iyaadu billaah waaw sinon yonent ba lay saar amul mbindeef muy taxawaalu koo xam ne manalu la dara te jarañu la waaw mais lépp day nekk ci ronu li nga xamante ne mooy namm namm yàlla la borom bi namm ci kookee loolee képp lay manal manal nit ki waaw waaw kanta nga moy ko weddi ko gëmoo ko ba dee dem sawara loolu moom du la ko génne waaw loolu la leen doon wax ne bu ngeen kon muccal musal leen seen bopp ci sawara ndax bu ngeen ko duggee noonu ndax weddi ma du ngeen fa dugg kanta ma mi mu tudd ak ñooñu ñooñu gëmoon nañu waaw mooy bu leen doyloo bokku ngeen bokk ak man képp ba tere leen a jaamu yàlla waaw ndax manaluma leen ci yàlla dara bu boobaa waaw nit du ñëw taxaw naan yàlla man sama yoona ci newul waaw man daal yonent way saa saa yow léegi nag yàlla tere nga naan ma sëriñ diw tax ngañ mooy yàlla di lekk alalu jàmbur yi di nappaaje nit ñi di tooñ doo doo doo woor doo def dara doo jaamu yàlla waaye nga ne waaye parce que yonent way saa yonent way saa nag ñu mel loolu laa boo na ngeen fexe ba gëm yàlla mooy bokk ngeen bokk ci man bu mu tax ngeen bañ a jaamu yàlla de ndax bu boobaa bu leen yàlla duma manamu ma leen dara fa moom voilà manamu leen dara fa yàlla kanta sama alal ji nag laaj ngeen ma ci waaw ndax mbir yàlla <laughs> ku xamul yàlla kese moo foog ne daal yàlla daal li gaa wax nga xam ne ku dem créé sa yawmal qiyaam naan yawmal qiyaam nii lay demee ñun waa diw ñun mbooloo sàngam mi nga xam ne di way suñu sëriñ nii lay demee moom daal koo di dégg sëriñ may aat te kenn dafa aagul waaw laa laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaan wa qaala sawaaba waaw keroog ku yàlla jox ndigal ne la waxal képp ni fees dell jërmane yaay wax te booy wax lu leer nañ ngay wax waxi par par looloo ko ko fay wax sax da nga faa amul place yow <laughs> waaw kenn du la jox droit bu paral droit cité kenn du la cité kon nag mu ngi noonu waaye nag ah ghayra anna lakum rahiman waaw <laughs> laa amliku lakum shay'an wala euh, darran wala rashada loolu la ko wax la woon waaw waxal yow yonent bi alayhi salaam nit ñi waaw ne leen laa amliku man manaluma leen ah lakum minal minallaahi ah manaluma leen ci yàlla dara qul inni laa amliku lakum darran wala rashada ma ne dama leen a manalul fa yàlla manuma leen a lor parce que damaa neex kese te neexu bi warom bi manaluma leen lor wala rachadan du jàlleen ne njub bi ma bëggal yéen waa Quraysh du dama leen koo bëggal fekk borom bi bëgg leneen ma leen koy manal du ma leen ko manal qul inni lan yujirani min allah ahad wa lan ajida min dunillahi multahada waaw mu ngi lii mooy point leer képp ku lay topp koy topp na la jàngal lii bu la ko jàngalul nga ba am na waa ji caaxaan fa man koo gis yow mii min al mashaayikh yi mu nekk koo xam ne yastan lil abid ah fa da'hu yaa murid way ba ko lii la ku la xamalul sa yàlla daal luñ ko waxoon jotaay bee wees sa borom ba ko ndax jouetul rôle pont <laughs> kon nag mu ngi noonu kon mais am naa ak yéen lu ngeen may weddi weddi ak lu ngeen di mën a nekk ci loo xam ne neexul yàlla it ghayra anna lakum rahiman sauf que am ngeen li nga xam ne mooy ak mbokkoo de boo xam ne sa abul abulluha bi balaliha lu ngeen ma mën a man moom bu ngeen koy tàngal di ko dagg sama sama diggante yéen man moom du ma nekk du ma deñ di nekk ku koy jokk waaw waaw walla keroog bi nga xam ne ci la leen ñaan yàlla ba mbugal mu metti mi dal leen si nii nag si nii ne Yuusuf te si nii ne Yuusuf ay ati bekkoor yu metti comme ya daloon mbokki Seydina Yuusuf ñoom Abu Sufyaan ñii yónni ci yonent bi saa saam ne ko waaye yow itam <laughs> ñaan ko jekk daal yonent bi saa saam ñaan borom bi mu teggil leen ko waaw ndax la rahim góogale li ngeen koy dog yépp génn ko dëkk bi xeex ak moom damm bañam lépp bi leen mbugal mu tar nii dalee bi ngeen ñëwee neewul tey ngeen dee de yéen <laughs> yéen yàlla nangul na ma sama ñaan jàll leen fee non daa ñaan borom bi mu teggil leen ko waaw mu <laughs> ngi noonu mooy loolu lépp mooy damay ñaa jokk sama mbokk moo tax keroog Quraysh li ñu waxoon bi mu ko ubbee gaa yi nekkoon foofu ma zanantum anni wax nañ ko fi ñaari yoon jam fatan yi ñu lan ngeen yaakaar ne moom laay def ci yéen ñu ko axun karim yow de mbokk mu baax nga doomu mbokk mu baax nga waaw mu xool ci boroomam waaw yow waqat xadaar takk jekku nga waaye nag lu baax rek waaw jokku leen ci jéggal leen ñoom ñoom ne leen idhabu dem leen fa antum tulaqa yéen ñee yéen yi nga xam ne yéen lañ libéré libéré nañ leen vous kon nag jokku mbokk mbokk bul foog ne mbokk gi ñi ñi ànd ak yow ay xalaat kese ngay ngay ngay jokk déedéet waaw di nga jokk ñoo xam ne non seulement bokkuñ diine ak yow loolu day wane ne sa mbokk gi nga xam ne yéeféral tamit ci la parce que ñi yonent bay sa sam di wax ñu bari ay kufaar la ñoom te ñu bari am na ñu bari ci ñoom gëmuñu ko te pourtant yonent bi saa xam da leen jàppal mbokk googu ak jëf ju baax ma soon def da leen koy jàppal moo tax keroog prisonnier Badar yi <laughs> biñ leen nee nuus jàpp leen soixante-dix rey ci ñoom soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix prisonniers yonent bi alayhi salaatu salaam hadis mu ngi ci Sahih al-Bukhari rahimahullah mu ne law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan mu ne al-Mut'im ibn Adiy de nekkoon baayu al kii law kaanal waaw wal Mut'im Jubayr ibn Mut'im voilà moom laa doon seet <laughs> Jubayr ibn Mut'im gis nañ koy xadiisam bu yàggul mu ne bu doon ne mu ngi doon dundu de moom al Mut'im ibn Adi ndax dafa defoon lu rafet xisaar ba bokkoon ci ñi nga xam ne bañ embargo yeneen time ale saasam bi ñoo sànk ne boobu jamono ji la euh, kiy juddu euh, Seydina Mawlana Ibn Abbas bokkoon na ci ñu doxoon ngir dagg la nga xamante ne mooy xotti kayit gañ defoon foofule waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan thumma kallamani fi haa'ulaa'i natnaa la taraktuhum lahu waaw waaw mu ne gis nga bu al-Mut'im ibn Adiy do kii doom ji moo ko nettali waaw muy Jubayr ibn Mut'im ma la wax sànq te moom bokk na ci ñi nga xamante ne nii. ñoo ñëwoon doon libéré seen mbokk yi te rayoon nañ tamit Tu'aymat ibn Adi keroog muy bàyyi te xam di rakk Mutaym rayoon nañ ko keroog ndax Mutaym dafa génn àddina laata Badar Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bañ jàppee prisonnier Badar yi yu Quraysh yi dane gis nga bu doon ne al Mutaym ibn Adi te gëmu ko ci ci weddi ko la deewe ci la faatoo bu doon ne mu ngi dund jamono ji mu jóge Quraysh ñëw wax ma ne ma yaa Muhammad sallallahu wax ak man ngir ma libéré ñi ma libéré ñëpp ngir moom te waa ji gëmu la voilà loolu <laughs> nag kon jokku bokk gi ak rafetal gi c'est pas man ñi gëm waaw eh, man eh, waaye sama bokk la mais yéy fér la ah, man kon sama yoon déedéet déedéet déedéet déedéet c'est pas ça ñëpp nga war a jokk waaw nga war a jokk waaw moo tax mu ne wax ñii ne lu mu ngi man di demee ghayra anna lakum rahima sauf que am ngeen nag ak mbokkoo sama diggante génde sa abulluha bi balaliha dinaa ko jokk dinaa ko feral lool moo taxoon mu ne waa Quraysh de woote woon nañ ca kër xilfan euh, euh, mooy ibn Judaan boo xam ne ku ma ci woowoon ci l'islam ma wuyu waaw mooy makaarimul axlaaq lépp loo xam ne ak nite la la yàlla fitratallah jëm def ànd di xeex di xeex tooñ nekk benn contre ki tooñ waaye samp fi dëgg ak yu mel noonu ku ma ci woo ma wuyu la waaw kon nag mu ngi noonu kon mbokkoo gi lëkkaaleem ak suñu wunt bi leer la nekkul ñi gëm rek ñi gëm ak ñi gëmul ñépp sa mbokkoo luñ la mën a weddi saa bu ñu xëyee di la sotti ay waame yu ñaaw waaye nag bul tax nga ne tay ma rukkin leen ko déedéet waaw idfa billati hiya ahsan yow deel jañe li a rafet li nga xam ne mooy lu ñaaw liñ lay def waaw waaw